Eh, incha allahu taala kon ñu ñëwaat ba léegi ci jataayu siira yi bu aleyhi salaatu wassalaam ñu newoon ba léegi ci njànge ji ñuy jële ci ghazwatu xaybar te amoon ci juróom-ñaareelu at mi ci gàddaayam gi moom aleyhi salaatu wassalaam ni makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman ila almadinati almunawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam kon ci jotaay bi ñu génn gisoon nañu njàngat yu bari yoo xam ne ibn al qayyim al ko indi ci zaadul ma'aad fi hadyi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa gisoon nañ ci yu bari ci foofa nag lañu doon yem ci côté yi nga xam ne moom la indi moom imaam ibn al qayyim rahmatullah aley tey ni ñu ko waxewoon woon mu amoon masala boo xam ne dama ko naroon a fàtte muy masalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax jum ne tanaamu aynaaya wala yanaamu qalbi kën ñaari bëtam yi ñooy nelaw waaye xolam du nelaw malgré loolu mooy wax jooju noonu mu wax noonu ñu gis keroog bi ñu jógee xaybar ni ji ñibbi ñu daldi biddanti ginnaaw bi ki leen waroon a yee far jaar fa nelaw comme ñoom muy sayyidina Bilaal ibn Rabah al-Qurashiyu mawlaahum radiyallahu taala anhu wa ardaa ba jant bi fariyee leen laaj bi ne woon waa yi waa naka lañ mën a boolee ñaar yooyu sama sama xol du nelaw samay ñaari bët ñooy nelaw aynay ayna tanaamu aynaaya wala yanaamu bi te tey ñu gis mu nelaw léegi nan lañuy boole loolu ak xew-xew bii te xew-xew boobu ci li gën a dëgër mooy lu benn yoon rek la xew waaw te loolu gisoon nañ ko ci nettali yu ñuy gis nettali yi nga xam ne ñoo mel noonu di wax ba léegi biddanti gu aleyhi salaatu wassalaam ma sa biddanti ak saxaaba yi radiyallahu taala anhum ardaahum léegi kon lool mooy masala bi mooy laaj bi mooy ana lan nañuy boole wax xadiis bi nii nga xam ne wér na te nekk ci saxiix yi naka noonu euh, mu waxoon ko yaa Aïcha benn bi yeneen yi dane woon sax na ñun mboolem yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam suñu bët yi ñooy nelaw waaye suñu xol yi duñu nelaw léegi laaj bi mooy naka lañuy boole wax ji xadiis bi ak biddant gi nga xam ne du ko biddanti woon aleyhi salaatu wassalaam imaam an-Nawawi raxmatullaahi aleyhi mu daldi indi ay tontu ci loolu bi def sharx imaamu muslim ibnul xajjaaj ci alminhaaj alqushayri an-naysaabuuri abul xuseyni raxmatullaahi aleyhi imaam annawawi as-sayyid ash-shaykh yaxya ibn sharaf annawawiyu te dëkkoon fële ci siri imaam annawawi nekkoon imaamu Shaafi'i ba léegi boroom tasaanif yi nga xamante ne ni seenu am solo ëpp na xelu doomu aadama faire l'unanimité faire l'unanimité ci xam-xam bu leer bi nga xam ne moom la ko sunu boroom mayoon moom dina imaam an-Nawawi te kat nekkul woon yenn mooy boo koy dégg di dégg imaam an-Nawawi nga foog ne ab paa woon mais dokkul woonu paa ab jeune la woon ne ku teel a génn àddina la moom imaam an-Nawawi rahmatullah waaye li mu bind yépp li mu bind yépp laa ilaha illa nit dund na ba faatu def ay quatre-vingt-dix ans bu sàgganee même buñ ko ne woon dee liir bindu imaam an kese du ko jeexal boroom al téere bu am solo boobu nga xam ne ci fiq nga xam ne daanaka mooy téere fiq bi gën a mat mujj ko mën a àggale nag ndax ah almaniya moo ko dikkal muy dee mu génn àddina laata mu koy àggale Euh, waaye am nañu ko àggale ginnaaw gi naka noonu téere mi nga xam ne yu am solo yi yoo xamante ne da gis ne yenn yi ah ar-rawda ar-rawda laa ilaha illa allah rawda imaam an-Nawawi foofu moo tax sharh sharh imaam Muslim bi rahmatullah alayhi foofu moom presque euh, ab luñ naan kii la nu mu tudd mooy ay sous-note la doon def rek ay ay annotation bu doon tey dañ naan lii nii ay annotation la moo tax imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi pour nga xam nga xaw a pas xam totalement mais nga xaw a jege ne mooy kan fi xam-xamam tolloon nga xaw koo jege laa wax de boo ko bëggee xam doo doo doo dem ci sax imaam sharh bi sharh bi mu def ci sax imaam Muslim non loolu ci ah, ci ñun rek loolu lu màgg la te pourtant loolu réellement loolu ab annotation la gën niru ko chara mooy euh, mooy mooy chara la boobu da ko woyofal lool lool sax lool lool non vraiment da ko woyofal de de trop de trop mais pourtant daanaka lim ci def ci njariñ ak yi moo tax da ngay gis ñoom imaam al-Hafiz ibn ak ñu ñëw si ginnaawam ak yooyu yëpp dañ koy reprendre dañuy reprendre yi mu yi mu sharaab def noonu sax imaam Muslim voilà te pourtant mooy vite fait la lool bu doon dañ naan vite fait la lii ay annotation daal al imaam doon def rahmatullah aleyhi waaye boo bëggee xaw a capter tuuti ci kan mooy imaam an-Nawawi demal xool ar-Rawda al ak li nga xam ne mooy bi muy sharaabu sharaa bi mu def ci bu uh, abu isxaaq ash-shayrazi bi muy al majmu' allahu akbar foofu moom yàllallah yàllallah kon imaam an-nawawi raxmatullahi alayhi yaxya ibn sharaf an-nawawi raxmatullahi alayhi mu ne muy tontu ci suñu laaj bi ci saraawu imaamu muslim ibnul xajjaaj bi mu def ci saraa saxiix imaam saxiix imaam muslim mu ne ñaari tontu am na ñaari tontu këlan moo tax lii nii am ay bëtam du nelaw xolomay nelaw far mu biddanti mu far mu ñu gis ni dafa biddanti mu ne bi ci gën dëgër ci ñaari tontu yooyu te gin ci siiw mooy annahu que ne amul amul contradiction ci ñaar yi ci ñaari xew-xew yi wax ji yonent bi aleyhi salaatu salaam wax ak li nga xam ne moo ko dal mu ne li anna al qalba innama yudriku al hissiyaat al muta'alliqati bi al muta'alliqati bi kal xadasi wal alami wa naxwihima wala yudriku tuluu alfajri wa geyrihi mimma yataallaqu bil ayn wa innama yudraku dalika bil ayn wal aynu naaima wa in amul luy rejeter loo xam ne dafa opposé wu ci ñaar wax jeeg jëf ko ak li ko dal mu ne xol li muy saisir xol li muy yëg te di ko li muy saisir di ko jàpp mooy li nga xam ne mooy yi nga xam ne dañ koy al al mooy yi nga xam ne dañ koy yëg tamu concerné ko tamu liyewu ak ak affaire xol kal xadasi comme comme comme njàpp lu toj njàpp lu toj lool xol da koy yëg kal xadasi comme njàpp lu toj lool xol da koy yëg wal alami ak mettit mooy bu la mettit dalee sa xol du koy yëg même bu dee yaa ngi nelaw moo tax nit ki buy nelaw ñu daal di koy kii nu tudd pikiir nga gis mu tëb ndax lan du koy yëg wa nahwihima ak yu mel nii yu yudriku mooy moom kon xol day day day day jàpp day takk di dat li nga xam ne mooy ay sensation la yoo xam ne dafa relier wu dafa lié ak xol comme jàpp lu toj wala mettit ak yu mel ni ñoom mu ne wala yudriku tadu waaye du du jàpp tulu al fajri mooy xol lool bokkul ci li nga xam ne mooy ci ci de vision wam la wa ghayrihi ak yu mel ni mooy tulu al fajri mooy fenku mooy xaruk xaruk fajar fajar daal di jot ak lu mel noonu mimma yata'allaqu bil ayn ndax yooyu ci bët la yooyu ci bët ci bët lay lay bët moo koy moo koy teeg loolu lii la bëgg boo seetloo euh, euh, mooy xol yi nga xam ne day laal day laal yaramu doomu aadama bi loolu noonu day am relation ak xol alors que li nekk en dehors comme jant bu fenk fajar gu kii bu dee loolu mu ne loolu noonu loolu bët lañ koy gise bët lañ koy peege bët lañ koy daje mu ne wal aynu naa'ima te bët boobu nag waroon di daj loolu noonu mooy yi feeñ ci extérieur comme fajar gu xar mu ne mais bët boobu guddi googu da doon nelaw mooy bi mu doon nelaw moo tax bi lim ne tanaamu ay naay sama ñaari bët yi ñoo doon ne mooy ñaari bët yi doon nelaw te ñaari bët yi ñoom ñooy yi nga xamante ne ni bët mooy li nga xam ne moom mooy capter di euh, saytu tey tey mën a jàpp li nga xam ne mooy liy xew ci extérieur xol mooy liy xew ci li biir ci biir moo koy jàpp kon nag mbir mi mooy lii nii mbir mi xewul ci biir mais ci biti la xew mooy jan fajar gu xam loolu bët bi moo ko doon moo ko waroon a xool moo ko di surveiller moo koy war di gis te moo koy dab te nag fekk nag wal aynu naa'ima bët bi da doon nelaw wa in kaana al qalbu bu dee ne jamono jooju noonu xol bi moom xolu alayhi salaatu wasalaam yaqzan mu ngi doon yeewu mu ne loolu mooy euh, tontu bu njëkk bi ci loolu mu ne wa saani deuxième tontu annahu kaana lahu xaalaan mooy beneen tontu boo xam ne boroom xam-xam ni dañ koy tudd mu ne loolu mooy deuxième bi mooy que ne yonent mi alayhi dafa amoon ñaari état yoo xam ne da ci doon nekk sallallahu alayhi ahaduhuma yanaamu fiihi alqalbu wa saadafa hadha almawdi wa thani la yanaam mu ne am nañu ne mooy beneen euh, deuxième tontu bi boroom xam-xam yi indi rahmatullah alayhi mooy ne yonent mi alayhi salaam dafa amoon deux états yu muy nekk benn bi mooy yanaamu fiihi alqalb nel xal bi da xol bi da ciy nelaw mu ne loolu nag moo moo moo moo moo dëppoog mooy ne xew-xew bi dafa tombeeg jamono joo xam ne xolam moom alayhi salaatu wassalaam da ci doon nelaw moo taxoon mu biddanti wasaani beneen état bi muy nekk moom alayhi salaatu wassalaam laa yanaamu xal bi di ci nelaw wa hadha huwa al-ghaalibu min ahwaali te loolu mooy li ëpp ci état wam muy yu mu koy yoo xam ne yu muy nekk moom alayhi salaatu wassalaam que xolam du nelaw mais des fois lay nelaw ci des fois boobu ci la xew-xew bii daal di tombee ba moo tax keroog yëgul fajar gi imaam an-Nawawi nag ne wa hada tawilu da'if wa saxiixu mutamadu huwa awwal ne na interpretation mooy wax ji nii bu mujj bii que ne daa amoon ñaari xaal boo xam ne da ci da ciy nelaw da ciy nelaw des fois euh, des fois la ciy nelaw li ëpp ci xaalam yi yeneen beneen bi mooy du nelaw loolu noonu mu ne lii ñoom dafa dafa nekk loo xam ne lu wéradi la mooy lu lu woyof la lu faible la kon interprétation mu ne wax saxiixul mu'tamad li nga xam ne mooy li dëgër te moom la ñuy sukkandikoo awal mooy bu njëkk bi ne parce que xol li muy dak moom champ de vision ak li muy li ko concerné mooy yi nga xamante ni mooy yëg-yëg sensation yi nga xam ne moom lañ relier ak xol comme toj njàpp gu toj ak yëg-yëg ay ay ay mettit ay bànneex ak yu mel noonu loolu xol da koy yëg mais bu dee en dehors extérieur loolu bët moo koy yëg te bëtam yi da doon nelaw keroog comme ni mu waxee ne tanaa mu day nelaw ay naay sama bët yi looloo tax yëguñ fajar gi mu ne loolu mooy li gën a dëgër loolu la imaam an-Nawawi wax pour wan la li ma la doon wax sànq ni presque ay annotation lay def mooy moom lii la tudd dem alors que imaam al-Hafiz ibn Hajar imaam al-Hafiz ibn Hajar ci Fathul Bari indi na waxu imaam an-Nawawi bi reprendre ko mais indi na fi ay wax yu bari yoo xam ne yu ci ay boro yu ci boroom xam-xam yi wax ji jéem a interpréter jëf ji mooy lii dal yonent mi alayhi salaatu salaam keroog indi na fa lu baree baree bare ba pare mais moom dafa nootal moom imaam al-Hafiz que ne euh, moom. li imaam alxaafiz li imaam an-Nawawi wax mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgg voilà ah, même bu dee ne après ah, moom loolu la gën a nootalan ah. que ne mais indi na ci beneen affaire boo xam ne bu kii la na xoola xoola lim lim ci teg bi mu waxee ne imaam alxaafis ibn xajar ci alfatx mu ne waqad takallama alulamaau fi ljamci bayna xadiisi nawmi hada wa bayna qawlihi inna aynaya tanaamaan wala yanaamu qalbi mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim de daal dinañuy wax daal dinañuy euh, aborder sujet bii nii ci nan lañuy boolee entre xadiis bi ne inna aynaya sama ñaari bët yi tanaamaani dañuy nelaw wala yanaamu te du nelaw bi léegi mu ne te sama xol du nelaw nee na mu indi li li ñu wax sànk ci imaam an-Nawawi rahmatullahi yi ne ñaari tontu am na ci ba pare bi mu mujjee wax mu ne wa saxiixul tamat li nga xam ne mooy li gën a dëgër teñ koy sukkandikoo mooy bu njëkk bi mooy bi ñu waxoon sànk te ne xol dafa moom yi muy yëg mooy yi nga xam ne dafa relier wu dañ ko lier ak moom voilà léegi mu ne euh, moom imaam alxaafiz ibn xajar bi mu tuddee li imaam an-Nawawi wax mu ne léegi nag mu doon mu muy muy muy commentaire li mu wax ne bii dafa bu mujj bi dafa da'if bu njëkk bi moom lañuy sukkandikoo te mooy li dëgër mu ne wa huwa kama qaal mu ne imaam an-Nawawi da raxmatullah alayhi li mu wax noonu la deme mu ne walaa yuqaalu duñu wax alqalbu wa in kaana laa yudriku maa yataallaqu bil ayni min ru'yati alfajri masalan lakinnahu yudriku ida kaana yaqdaan muruura alwaqti at-tawiil fa inna min ibtidaa'i tuluu'i alfajri ila an xamiyat ash-shams muddatan tawiila laa taxfaa ala man lam yakun mustaghriqan voilà mu ne wa huwa kama qaal waa imaam an lim wax noonu la waaye walaa yuqaalu deesut wax ne alqalbu wa in kaana laa yudriku ma yata'allaqu bil qalb bil bil ayni même bu ñu nee que xool bi du moom du dab li nga xam ne moo moo concerné moo moo liyewu ak ak bët ci xool bi nga xam ne mooy ko li jëm ci extérieur bi comme gis fajar waaye mu ne laa lakinnahu waaye moom xol yudriku day yëg ida kaana yaqadaana bu dee mu ngi yeewu muruural waxtu tawil bu dee ne waxtu gudd moo romb loolu xol da koy yëg même bu dee ne nekkul loo xam ne euh, moom dañ naan amul lien ak li bët biy gis ci biti mais xol bi bu dee nag dafa gudd da koy yëg mu ne nag ci kaw loolu début fa inna min ibtida'i tulu'il fajr fa nga xam ne mooy début fenkuk fajar gi xaruk fajar gi ila an hamiyati shams ba ni jant bi tàng jër ba ni leen di yeewee lool nag moom muddatan tawila dafa nekk nag durée bu woo xam ne bu gudd la laa tax faa ala man lam yakun mustaghriqan képp koo xam ne mooy ne yow newoo ci nelaw yu xóot loolu moom du la du mooy mooy loolu du nëbbu ci yow moo mu ne li am naa naqulu yaxtamil an yuqaalu kaana qalbu idaka mustaghriqan bil wahyi man nañu wax leneen que ne moom mu dolli ci que ne mooy ne xol bi mu ngi doon yeewu mais manoon na nekk que ne kaana mustaghriqan dafa dafa newoon loo xam ne dafa sóobu woon di nekk loo xam ne bil yi ci wahyu bi nekk ci munaajaat ak borom bi subhaanahu wa taala nekk looloo taxoon euh, que ne moom. yëgul mooy même bu dee ne bu naree gudd mooy temps boo xam ne depuis bi fajar gi xare ba ni muy tànge loolu moom xol même bu dee ne du moom loolu du champ de vision mais lool lu mu gudd lool nag bu guddee dina ko yëg mu ne li ñuy wax kon euh, <clears throat> mooy que ne xolam dafa nekkoon loo xam ne dafa préoccupé woon ci wax wahyu bi di mun munaajaat ak boroomam mu ne wala yalzamu ma dhalika wasfuhu bin nawm ci lool nag du du du du ñu man new euh, di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko melale que ne da doon nelaw moom xol bi voilà kama kaana sallallahu alayhi wa sallam yastaghriqu xaalatan <coughs> ilqa al xaalata ilqa al wahyi fil mu ne comme ni nga xam ne ci la doon nekk koo xam ne day nekk koo xam ne day day mel ni ku xóot da doon xóot ci jamono joo xam ne des fois mooy dañ ko doon indil wax yu bi fekk mu ngi yeewu nga xam ne day yeewu ne toog nii nekk nit ñi jékki-jékki mel ni da ne tekk wahyu bi ñëw saxaaba yi radiyallahu anhum dañ ko doon xàmmee dañ ko doon xàmmee mu mujj mel ni ku absenté affaire bi ñu gis mbir mi ni nii des fois booy des fois dañ doon gis muy ñaq ci jamono yoo xam ne yu sedd la mais danaan tekk mel ni nekkatu fi mais muy ñu gis ñu yëg ne am na luy ñëw mu ne bu dee ne loolu des fois bu doon ci yeewu la ko doon dal kon kay lool mooy ne kon bu dee day nelaw xolam nekk loo xam ne dafa dafa lab ci biir wax yu bi mu nekkoon ak boroomam ak di déeyaaleeg moom mais looloo tax looloo tax te lii mu ne wa takunul xikma mu nekk léegi nag sagesse bi ci kaw loolu mooy lan fii bayaani tashri' bil fi'li voilà mooy ci leeral di euh, euh, yoonal loo xam ne dañ ko war a def bill fi'l li ci jëf mooy lan bu ngeen nelawee ba kii nii ngeen koy fay euh, léegi am na yeneeni wax yum ci indi waaye mooy ne da gis ne moom imaam alxaafis mooy li mujj wax nii loolu am naa ne mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër te loolu day niroog li Seydina Suleymaan seydina suleymaan ibnu daawud aleyhim asalaatu wassalaam lu mel noonu lu mel noonu mooy li nga xam ne moo ko daloon ci fas yi mooy mu ngi doon yeewu mu ngi doon kii bi mu toogee di xool fas yu rafet yi eh, eh, eh, ba pare après ba ba ba ba ba ba kii daal di koy ba ba tàkku saan ba tàkku saan bi ba jant biy mooy julli weesu voilà julli weesu bim naan rudduha alayhi fa tafiqa masxam masxam bi suuqi wa anaq léegi mooy euh, kii euh, lu ma doon waxati sax fàtte naa la ma doon wax waaw waaw waaw kay Seydina Sulaymaan naa non des moom damay perdre la la kii damay dem bay wax benn affaire rek jekki jekki sama xel mi mu rëcc ko voilà dootuma xam ana lan laa doon wax mais alhamdulilah yu ci bari bu ma dalee quelques secondes nag mu dal di ñëwaat j'espère que euh, mooy du kii quoi euh, dina dina dina dina deñ léegi mooy Seydina Sulaymaan ibnu Daawud alayhi salaatu wassalaam moom looloo ko daloon bi nga xam ne ci la doon kii euh, fas yi léegi ba fas yi di ko di ko romb muy muy xool défilé bi après affaire yi daal di daal di daal di daal di kii eh, eh, daal di eh, romb voilà moom la doon wax naan id id urida alayhi bil ashiyi saafinaati l jiyaal fa qaala inni ahbabtu xubba alxayri an dikri rabbi xatta tawaarat bilxijaab rudduha alayya fa tafiqa masxan bissuuqi wal anaaq voilà moom seydna suleymaan mu ne mu ne mooy bi bi nga xam ne ci lañ ko doon gaaral fas yu rafet ya waay waaw fas yu rafet ya ñuy défilé di dox hein fa qaala mu ne inni man uxbibtu dañ ma soppaloo xubbal xayri bëggee yiw mooy que man maa ngi nekk ci lii nii di xool fas yeeg seen rafetaay ak ndax jamaal ci buur yàlla def ci kaw suuf ba mu préoccupé ma ci julli ji muy tàkkusaan léegi mu ne xatta tawaarat bil xijaab mooy ba shams bi mooy jant bi daal di so léegi nag ci la waxoon rudduha delloo dellooleel ma fas yi niñ ñëwaat léegi mu daldi ba ni kii bay weer kii bay aaya bay je aayay jeex lool suuratu lan saad saad saad suuratu saad am nañ ci gisoon quelque aaya ci suuratu saad début siira ba saad wal qur'aani di dhikri bal alladhina kafaru fi izzatin wa shiqaaq kama ahlakna min qablihim min qarnin fanaadaw walaata xiina maanaas wa ajibu an jaa'ahum mundirun minhum wa qaala alkaafiruuna haadaa saaxirun kaddaab ajacala alaalihata ilaahan waaxidan inna haadaa la shay'un cujaab wantalaqa almala'u ñoom Abu Jahlin la doon wax nii wantalaqa almalau minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hada la sheyun yuraad maa samicnaa bi hada fi millati laaxira in hada illa ixtilaaq a unzila alayhi dikru min baynina bal hum fi shakkin min dikri bal lammaa yazuuqu cadaaban indahum xazaa'inu raxmati rabbika alaziizu alwahaab aaya ya jeex ñoom Abu Jahl lool gisoon nañu début bi léegi mooy Seyna Souleymane loolu ko daloon mooy dang naan mais kon moom dafa préoccupé woon ci affaire àddina noo mooy xolam seen xol du deñ di nekk loo xam ne yonent yàlla mu sarsam di lëkkaloo ak borom bi subhaanahu wa dafa am nag benn faset bu ne woon boo xam ne fa la xol bi ne woon mooy jamaal gi ko suñu borom wan jaarale ko ci fas yi nii voilà ndax inna allaha moom mooy al buur yàlla zul jalali wal mooy tamit mooy boroom la majesté ak li nga xam ne teddaange yi mais <coughs> mooy buur yàlla lool la mooy day wone aljamaalu ak aljalaal mooy fi nga xam ne balaa sa beauté moom nag ci lool la ne woon nga xamante ne nii loolu lëkkaloo ak xol ak li nga xam ne mooy boroom bi subhaanahu wa taala ba looloo taxoon bi jant bii so bi jant bii so moom daal di wu ko yéen mooy ne la woon du ne naan xanaa la lamda sax yenn kii yi mooy ñoom seen xol doonuñu woon dañ di nekk loo xam ne day lëkkaloo ak borom bi subhaanahu wa taala d'une manière ou d'une ci wax yu lay doon ak di contempler li nga xam ne mooy. réalité yi nga xam ne mooy yu borom bi subhaanahu wa taala ak turam yeeg meloom yi moom ci loolu nag ci jamaal gi ci la newoon doon xool ba li nga xam ne mooy kii bi préoccupé ba bi muy bi affaire biy robb gisu ko bi jant bi so gisu yeneen ma lay saab saab fii c'est pareil lu mel noon mooy ne li imaam al wax nii ne mën nañu ne ci wax yu la newoon mooy loolu la moo tax saxaaba yi radiyallahu bu doon nelaw duñ ko bëgg a yee ndax dañ doon wax amaanaw ci wax yu la ne. loolu lañ doon wax du gis nañ ko ci nettali bi doonuñ ko woon bëgg a yee te moom salaatu wassalaam loolu mooy li nga xam ne affaire bi loolu mooy li nga xam ne insha allah mooy li ci gën a dëgër këne mooy ne xolam dafa nekk loo xamante ne ni dafa dafa dafa xóotoon newoon ci li nga xam ne submergé ci waxyu bi ba li nga xam ne mooy fajar gi romb nii moom mu ngi woon ci beneen façon bi nga xamante ne mooy dafa newoon koo xam ne mu ngi woon ci wax yu perpétu wax yu perpétuel lay ne ak tamit di ak contemplation boo contemplation perpétuelle ci loolu moo tax lii yëgu ko te loolu boo ci nee mooy dina am yeneen facettes yoo xam ne mën na laa romb comme ni mu rombe woon Seydina Sulayman alayhi salaatu wassalaam moo tax imaam al-Hafiz ibn Abdul Barr al-Andalusi alayhi ridwaanul Barr mu ne moom imaam alxaafiz ibn abdil bar al andalusi mu ne euh, mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi muy wax ci lu mel ni mu ne que ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam kaana yanaamu ahyaanan nawman yushbihu nawmal aadamiyiin mu ne des fois da nelaw nelaw yoo xam ne day niroog nelawu mooy doomu aadama yi mooy ñeneen ñi alayhi salaatu wassalaam mu ne lool nag wa dhalika innama kaana minhu ghibban li ma'nan yuridu allahu ihdaasa wa laysa li ummati sunnatun tabqa ba'da mu ne lool nag des fois lu ko doon dikkal ngir am maanaa boo xam ne buur yàlla moo ko namm ngir xewal ko te loolu mooy du nekk loo xam ne loolu dañ naan sunna la boo xam ne xeetam bi dañ ko ciy topp après mu ne lan moo lay wan lool mu ne yadulluka ala dalik lan moo lay yema nii këne yonent ma lay saab saab des fois mu nelaw comme nelaw doomu aadama yi mais loolu buur yàlla moo koy def te mooy des fois la ko doon dikkal ngir lan am loo xam ne da ko ay ci maanaa ak tamit yoo xam ne da ko bëgg xewal ci xeet bi def loo xam ne ci sharia bi loo xam ne lu ñu war a di doxal la loo xam da koy jaare ci yonent bi alayhi salaatu wasallam mu ne loolu li la koy tegtal mooy wax ji mu wax moom alayhi salaatu salaam ne la inni la ansa aw onasa li usan li asunna comme ni mu newee ci euh, imaamu imaam Maalik moo ko solo ci balaaxiyaatam yi mooy yi nga xam ne danaan balaxan yi nga xam ne mooy day mais yooyu gis nañ imaam Maalik yooyu muy wax imaam al-Hafiz ibn Abdul Barr al-Andalusi daan nañ ciy def liggéey bu wér daal di leen utal càll la yi nga xam ne utalu leen mu jël nañ leen a utal càll la walillahi alhamdu wal minna seet mooy utal càllale damay ñëw di créer samay càllale mooy di seet wax yooyu fan lañ ne ci téere yi ak ñeneen ñoo solo wax ji nii loolu yépp noonu imaam alxaafiz ibn abdil bar al andalusi daal dina koy def radiallahu taala anhu mu léegi moom mu ne li lay tegtal wax ji ma wax man imaam alxaafiz ibn abdil bar rahmatullah mooy li wax ji yonent mi alei satu ne man damay fàtte inni la ansa man damay fàtte aw unasa mooy damay fàtte wala ñu fàtteloo ma li asunna ngir ma tëralal leen loo xam ne moom ngi fi yoon wu ngeen di jaar mooy buur yàlla namm am àtte bu wàcc ci sharia mu fàtteloo yonent bi aleyhi salaatu wala moom yonent bi alayhi salaatu salaam ndax moom it moom mooy shari'u mooy tëral àtte ci boppam moom mu fàtte wala suñu boroom fàtteloo ko ngir lan ngir li usanna ngir mu daldi ngir mu tegal ñu benn sunna yoo xam ne bu nee li usanna nag tekkiwul ne kon mbir moomu noonu day nekk tout le temps comme niñ dégg sunna ci fiqh non non du loola mooy ngir loo xam ne moom ngeen war a doxal ndax fii nii lim def mooy nii lañ war a doxal ku biddanti nii ngay doxalee amul naan sunna la bon c'est à toit de voir hein noo ko bëggee rek baax na non non non du lool de c'est pas à toi de voir voilà mooy li usan na tekkiwul foofu mu ne wa fi lxadiis yi moom ba léegi imaam ci at-tamhiid mu ne eh, mu ne wa fi xadiisil alaa ibn xabbaab anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala law shaa allahu la ay ayqadana walakin araada an takuna sunnatan liman ba'dakum imaam alxaafid ibn abdul bar di wane ne lan moo tax nelaw yi mën a possible yonent ma lay sarsam biddanti suñu borom def ko ginnaaw bi ma la joxee li koy tegtale que ne loolu da koy des fois la koy dal ngir suñu borom xewal ci wàccee àtte ci diine ji yoo xamante ni da koy jaarale ci xew-xew bu dal yonent ma lay sarsam ci ay nelaw mooy comme lim ne man damay fàtte wala ñu fàtteloo ma li na ngir ma tegal leen sunna boo xam ne tegal leen aw yoon woo xam ne ci ngeen war a jaar mu ne te bokk na li koy dëgëral ba léegi sama wax ji mooy li mu wax ci xadiisu al-Alaa ibn Xabbaab ah, ibn Xabbaab radiyallahu taala anhum mu ne anna nabiyya kana yonente mi alei satu salaam dane law shaa allah mooy ci xew-xew bii ñu biddanti dane bu sooboon yàlla de bu sooboon yàlla law shaa allah bu sooboon yàlla bu sooboon yàlla la ay xasanaa kononte kon dinañu yee walakin waaye li am ba des araada an takuna sunnatan liman ba'dakum dañoo nelaw loo yeewuñu ngi yeewul kenn ci ñun ba liy xew ngir mu nekk loo xam ne mooy tëralin woo xam ne moom la ñi ñëw sam suñu seen ginnaaw yéen saxaaba yi radiyallahu anhu yéen roy ci di ngeen jëfle woon tey mooy ne suñu boroom dafa def ne yonent bi alayhi salaatu salaam même léppam dañ ko ci roy léppam léppam am mooy ay ay enseignement yu dul jeex da ciy génn xatta ay nelawam sax mooy biddanteem rek bu biddantee buur yàlla da ciy xewal loo xamante ni nii ak la boo xam ne day concerné day concerné li nga xam ne mooy xeet yu yépp biddanteem bu biddantee day nekk loo xam ne buur yàlla dafay jaare wa àcc fa indi fa àtte yoo xam ne day concerné ñépp ñépp ñépp ñépp ñépp voilà euh, moo ne kon loolu mooy kon loolu la xikma bi mooy li yasun na kom li imaam alxaafis wax li ummati yi wa yu'arrifuhum imaam alxaafis ibn abdul bar mu xamal leen c'est pour mu tëralal leen lu ñu war a doxa yoon wu ñu war a jaar ni nga xam ne noonu lañu war a doxale li wa yu'arrifuhum mu xamal leen bima yajibu ala man naama minhum an salaatihi mu xamal leen ana képp koo xam ne dafa nelaw ba julli weesu ba waxtu gi weesu nan lay def wa kayfa alamalu fi dalik wa ja'ala allahu nawmahu sababan bima jara lahu fi dalika an-nawm min ta'limihi ummati mu ne buur yàlla def nag loolu mooy xam mooy loolu mu ko jaaralen nawmahu sababan bima jara lahu fi daalika nawm su suñu boroom def nelawam yi mooy sabab bi nga xam ne ci la jaarale xamal xeet bi loolu ci nelawam yi xamal leen naka la xeet bi di doxalee bu lool xewee ndax wa aqimi wa aqimi salaata li dhikri bu ko yonenti ma lay saar saar waxuloon mooy du ñu xam nan la demee du ñu xam ne loolu lay tekki ah euh, te lool li yi mooy boo ko fàttale ko comme li dhikra le imam az-Zuhri doon wax mooy ne ngir la wa aqimi salaat taxawal julli li zikri yi ngir di ma tudd di ma fàttale ko wa aqimi salaata li zikra mooy boo ko fàttale ko mooy boo ko fàttale ko nit mënoon nañ ne manoon mënoon nañu xalaat ne kooku ku nelaw concerné wu ko mais yonent ma moo ñu xamal yooyu yépp ba pare leeral ñu ko fii kon ci biddanteem gi ci lañu suñu boroom jàngale lool ci lañu moom jàngale li nga xam ne noonu lañu war a def kon nag loolu mooy li nga xam ne moo dimoon ci loolu léegi nag mu am yeneen masala mu am yeneeni masala mooy li nga xamante ne ni moom la alayhi salaatu wassalaam mooy yu jëm ba léegi ci julli bi kon ba léegi yeneen masala yoo xam ne dafa lëkkaloo ak li nga xamante ne mooy xew-xew bi mooy dafa lëkkaloo ak biddanti gi mooy mooy eh, léegi dafa am denn laaj boo xam ne day soulevé wu <coughs> mooy euh, gis nañ ne yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa mooy bi ñuy bi ñuy julli fajar fajar gi weesu na hein fajar gi weesu na c'est ça c'est ça loolu lañ gis ndax mooy jant bi moom bu bu bu bu nee fàng moom loolu moom day tegtal ne fajar ga weesu léegi ginnaaw loolu mooy léegi nan lañuy ñuy fayee mooy ma masala boo xam ne day lii da koy concerne affaire bii nii ñuy wax mooy ana la ñuy fayee. Euh, julli joo xam ne la raw ndax bul fàtte benn affaire mooy masala bi ma bëgg wax nii mooy eh, que jant bi génn xam nga lool lañ la wax jant bee leen yee ñu jóg julli mu ne leen nañ jóge fii ñu jóge fi tuuti daal di dem julli eh, léegi déplacé wu tuuti mooy wax ji mooy waa léegi eh, mais yéen. yonent bi alayhi salaam am na wax yoo xam ne am na jamono yoo xam ne dafa tere woon ku ci julli noonu mu ne waaw am na de mu ne mais te mais euh, waxtu yooyu noonu mu tere woon mais bu jant bi door a fenk ci la buy door a génn ci la wala noonu ñu loolu de ci la woon ne léegi kon ana naka kon la moom mi tere loolu ba pare di julli ci waxtu woowu est-ce que comprendre nga laaj bi est-ce que comprendre nga laaj bi mooy kën yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa am ay waxtu yoo xam ne dafa tere dafa tere ku ci julli don waxtu yooyu don la don euh, bu jant bi door a fenk buy dóor a génn léegi te gis nañ ne fii bu mu yeewoo heure boobu la julli kon mooy te da fekk muy julli boo xam ne bu muy fay la léegi wax ji laaj bi mooy laaj bi mooy ana est ku koo xam ne dafa yor julli yum war a fay est-ce que bu dee dafa tombeeg benn ci waxtu yooyu comme après tàkkusaan ak tamit bu dee jant bi dafa nekk ci zawal mooy au ak comme lii ñu concerne mooy buy dóor a génn yooyu yépp yeneen ci ma lay saar ñetti waxtu yooyu dafa tere ku ci julli léegi comme que dafa tere ku ci julli est-ce que bu nit amee julli yu mu yoo xam ne da koo raw mu war koo fay mu fàttaliku ko walla mu yeewu wala ko doon nelaw mu yeewu heure bi nga xamante ne nii mooy heure heure yi benn ci heure yi mu tere est-ce que kooku da koy julli ci waxtu woowu wala déet loolu mooy laaj bi ah loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wute dañu cee euh, wute ci ci ci ci ci masala boobu noonu jumhuurul ulama jumhuurul ulama rahmatullah alayhim ñoomu dañu ne dañu ne kooku noonu moom euh, non kooku moom amul ay heure bii dafa heure heure bu ñu tere woon la de non kooku da koy fay ci heure boobu même bu dee ne dafa tombé benn ci heure yi nga xam ne dañ koo tere ndax loolu li ñu tere mooy julli ku ciy julli julli naafil voilà loolu mooy ku jullit naafile la ndax lan li yonent bi aleyhi salaatu salaam wax comme te gis nañ ko ci xadiis bi ñuy nettali affaire bi man adraka rak'atan non non gis nañ ko kii ñu tudd euh, boobu gisuñu xadiis bi mais gis nañ gis seen yeneen tegtal yi mooy man adraka rak'atan min salaati subhi qabla an tatlu'a ash-shams ta shamsu faqad adraka as man adraka rak'atan min al asr qabla an taghruba al shamsu al asr ñu ne ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moo képp koo xam ne dafa ndab benn ràkka ci suba ci su julli suba laata jant bi di di di fenk kooku fekke na lan fekke na jullit suba ji mu ne képp koo xamante ne nii dafa fekke ah, li nga xamante ne mooy benn ràkka laata eh, eh, eh, Euh, nu mu tudd jant bi di di di so kooku fekke na li nga xamante ni faqat adraka dëgg-dëgg dab na li nga xam ne mooy al asr julli asr nga ne loo yéen léegi lii lan moo fi dalil bi lii lan mooy wane ne ñu ne ah loolu day wane ne bu dee ne yow kon mooy xam nga yow après tàkkusaan la tere ku ci julli bokk na ci heure tere mais bu ne képp ku fekkee benn rakka ci tàkkusaan laata tàkkusaan laata jant bi di so mooy heure timis bi jot kooku fekkee na julli tàkkusaan bi kon kooku loolu mooy wane ne kon farata moom bu dee jullit farata la même bu la fekkee ci waxtu woowu ñu tere da nga koy julli ndax ki nga xam ne moom bu sët mooy bu jullee benn rakka kese ci tàkkusaan ñeneen ñetti yépp ci biir timisay jot ci la koy def te pourtant nee na kooku noonu dab na li nga xam ne mooy tàkkusaan loolu mooy wane ne kon kooku heure bi mu doon julli yow bu doon dag ne waxtu wi bon 17 heures la timis di euh, kii la 19 heures kon mooy waa ji dafa ñëw ba 19 heures 5 18 heures 59 mu ne allahu akbar am ci benn rakk 19 heures pile jot kon 3 timis jot 3 rakk yooyu yépp yi ci des mooy fan la koy julli waxtu timis kon loolu day wane mu bàyyi ba fin bi am ci benn rakk kese mooy kon nag li ñu tere bu doon lool dina nekkoon kon kooku non non non loolu damaa tere ku fa julli loolu dañ ciy xamee ne kon farata bu dee julli farata la taxul ñuy wax kon képp koo xam ne dafa am julli ju mu war a fay yépp joo xamante ne képp koo xam dafa am euh, ju war a fay kon loolu waa jumhuur ne lii day wone ne kon. mooy ne képp koo xam ne dafa yore benn boru julli wala yooyu heure duñ ko fàtte wala mu doon nelaw même bu tombeeg heure boo xam ne yonent mi alayhi salaam dafa tere woon ku ci loolu noonu naafilaa taxoon ni wax da nga koy julli ah. léegi mu am nag ak li wax mooy xadiis biñ ne bi ñu gisoon xew bii nii man nasiya salaata aw naama anha fal yusalliha mata zakaraha yonent ma la saat saam ne képp koo xam ne dafa fàttee ci julli képp koo xam ne nasiya salaata dafa fàtte julli aw xaaba anha aw naama anha wala mu nelaw ba mu weesu fal yu yusalliha na ko julli mata zakaraha jamono ji nga xam ne la ko fekk la ko fàtteleku loolu mooy waxtoon mooy bi mu ko fàttale ko boobu la ne moom alayhi salaam na ko julli boobu loolu mooy kon jamono jam ko fii da ko tere woon dafa tere woon ku julli après tàkkusaan loolu bokku ci moo ne fa na ko julli mataa jamono jo nga xam ne zakaraha la ko fàttale ko léegi nag euh, am na bon wax joo xamante ne nii euh, euh, ci asxaabul yi lay jóge mooy da ngay gis asxaabul yi nag bu ñu leen doo en général xanafiya yi la ci boroom xam-xam yu jublu ak waa iraq noonu mais tekkiwul na ñoom amuñuy dal yi ah, la que ñoom affaire ab ci xel rek la ñuy teg affaire yi non non mooy dañuy dañu man raisonnement raisonnement dañ cee ay de trop moo tax ñu leen do asxaabu ra'yi mais tekkiwul ne ñoom xadiis yi bariwul woon c'est vrai que xadiis yi fi mu ëppee woon mooy ñu ne woon Medina comme ñoom ay yooyu ñoom Seydina Sufyan waaye tekkiwul woon ndax saxaaba yi ñu ngi woon Irak tamit mais fële la ëpp ñoom nag yu bari masala yu bari ñoo xam ne duñ ci gis test texte dañuy utiliser raisonnement lu bari waaw ak tamit le fait que ñuy anticiper ay masala yu bari yoo xam ne yoo xam ne xewagul wala naan bu lii amoon nan lay demee yu mel noonu ñu leen di woowee asxaabu yi mais tekkiwul ne amuñ ay xadiis par exemple ñoom am na ci. Euh, euh, mooy wax la ci mooy loolu xanafi yi rahmatullah dañ naan que ne mooy waxtu wi nga xam dañ koo tere ku ci julli euh, loolu noonu ku ci kii mooy doo ci julli doo ci julli mooy boo ko fàttale koo doo ci julli ñu ne mais leen fan ngeen teg seen wax jooju ñu ne mais yeneen tànn saabsaab yow xadiis yi nga fi nettali sànq fii ci jataay bi ci ci xaybar ni seen biddante bi mais est-ce que dañoo jóg rek yeneen tànn saabsaab ne ñeen julli fi ñu fi ñu fi yu fi nga xamante ne nii moom lañ moom fa lañ biddante waaw ah, non ne da da après daneen leen nañ leen jóg ñu daal di dem ñu daal di toxu jóge fii ci xur yoowu daal di dem avant kii déplacé wu daal di julli foofu jàpp foofu julli ñu ne waaw kay li tax nag alayhi salaam def loolu ne nañ déplacé wu moo doon këne dafa tombe woon ak waxtu woo xamante ne nii waxtu wu ñuy tere ku fa julli la mooy bu jant bi door ak génn léegi moo taxoon mu ne nañ leen dox avancé bu ko defee bu ñuy dox noonu ba àgg fi ñu fi ñu war a jullee fekk waxtu woowu weesu bu ko defee ñu daal di julli kon loolu day wane ne képp koo xamante ne dafa fàttaliku julli jum war a fay wala yu mel noonu wala mu doon nelaw ba yeewu waxtu woo xam ne dañ koy tere mooy du ko julli ci waxtu woowu du ko julli ci waxtu woowu léegi nag eh, ñoom nag seen eh, kii ginnaa ginnaa kii de mooy par exemple côté tàkkusaan bi euh, ñoom par exemple ima ku mel ni imaam Ibnul Munzir dane ñoom dafa am nag benn teqantal boo xam ne ci wàllu tàkkusaan comme bu dee nit ki dafa fàttaleku tàkkusaan julli fàtt tàkkusaan ci bés bi laata ci mooy ci jour bi laata jant bi di so ñoom dañ ne boobu ah koy julli ndax lan ah ndax ndax tàkkusaan mooy mooy boo nee ko doo ko julli waxtu woowu yëpp lañ tere non julli après tàkkusaan boo nee na ko bàyyi kon kook da nga koo bëgg dugal ci beneen waxtu alors que bu dee fajar nii mooy moom taqaloowul ak tisbaar voilà moo tax ñoom ñu ne imaam ibnul Munzir mu ne waa asxaabu ra'yi de ah ginnaaw biñ ne kenn du ko julli ci ña ku fi fàttaliku julli wala nga nelawoon yeewu ci ñetti waxtu yi nga xam ne mooy yiñ la tuddal sànq que ne yeneen dafa tere ku ci julli kooku du ko julli ba mu des tàkkusaan bu dee ne dafa fàttale ko waxtu wi nga xam tàkkusaan bi nga xam ne mooy tàkkusaanu bés bi ci bés bi mooy du jullib démb du bind du jullib barki démb waaye jullib démb tey la tàkkusaanu tey mu fàttale ko ko laata jant bi di so kooku du koy julli waaye sauf que wa in kaanat mu ne moom imaam ibnul Munzir rahmatullah alayhi ñoom ñu ne bu dee ne dafa nekk tàkkusaan goo xam ne da koo fàtte woon mooy bu démb bi wala ay ay bés bi yawmin aw bi ay ayyaam wala def na ay fan mu ne tàkkusaan boobu lam yusallia fi tilka saa du ko julli foo ci waxtu woowu voilà kon euh, mais mais mais waa jumbuur ñu ne leen waa yéen léegi gis ngeen fii Euh, gis ngeen nag waa asxaabu yi nii li ñu wax nag yéen nu ngeen ciy tontoo ndekete yéen seen dalil yi ngeen fi yor nii yu ñuy mën a seetaat la ñu ne noo ñun suñuy dalil du lu ñuy seetaat xanafiya yi rahmatullah alayhim en tout cas ñiy wax loolu ci ñoom dañ leen di tontu benn affaire ne leen yéen li ngeen wax nii nettali bii ngeen di tegtaloo du dalil ci yéen au contraire dalil contre yéen la xujjatun aleykum la laa xujjatan lakum du dalil pour yéen mais dalil contre vous la ndax lan ko mooy contre argument la ci yéen ñu ne lu tax ñu ne mais yonent bi aleyhi salaam leeral na lan moo tax mooy leeral na wax na moom lan moo tax ñu war a jóge fii mais wax na ko ci biir xadiis yi non inna hadha majlisun wala waadin xadarana fihi shaytaan nañ leen nañ leen jóge fii dem daldi avancer ci beneen xur avancer feneen ndax lan fii dafa nekk bu kii boo xamante ne nii bërëb boo xamante ne nii seytaane daf ñu fee daf ñoo xadarana euh, fi seytaan mooy seytaane daf ñu daf ñu fee daf fi ne woon daf fi nekk loolu moo tax ngir loolu moo tax mu ne nañ fi nañ fi jóge loolu la mooy nañu fi jóge gi mooy saytaane moo fi ne looloo tax mu wax ne nañ déplacé wu mais nekkul ne nañ fi déplacé wu pour en attendant comme que jant bi day door a kii ba waxtu woowu waxtu wi ñuy tere weesu du loolu moom joxe na lan moo tax ñu war a fee jóge kon yéen waa asxaabu ra'yi loolu mooy tontu bi kon yéen seen wax jooju suñu wax ko gën a dëgër fop ndax li alayhi salaatu wassalaam wax fu man naamaan salaati aw nasiyaha fal yusalliha mata dhakaraha la kafaarata lahu illa zalik képp koo xam ne dafa fàtte dafa fàtte julli na ko julli walla mu nelaw ba mu weesu na ko julli jamono ja nga xamante ne nii la ko fàttale ko te amul leneen nu mu koy faye lu dul lii voilà jamono ji nga ko fàttale ko léegi nag est-ce que tombe nag jamono ju ñuy tere ko ci julleem yooyu yooyu du ci dara léegi nag ci loolu moo ñuy yóbbu ci beneen masala ba léegi ci wàllu biddanti gi li xew fi mooy li yonent mi alei satu salaam ne fa inna hadha manzilun hadarana fihi shaytaan ne fii de ab wàccuwaay la boo xam ne shaytaan dañu fee fekk mooy dañ ko fee mooy fi la ne eh, est-ce que léegi laaj bi mooy est-ce que léegi mooy dafa taxu mooy dafa jóge bi pourtant yeewu nañ fekk julli weesu par pare xewul i gaawe nga ñeen julli léegi-léegi non mais mu ne irtaxilu déplacez-vous ñu jël ñu jàpp seen bopp gëléem yi di ko mag ba ni ñuy demee ci beneen pa euh, ba ñuy toxoo foofu après ñu doole jàpp jàpp def daldi julli Seyna Bilaal daldi iqaam nodd yooyu ñu daldi julli léegi laaj bi mooy est-ce que léegi loolu ku mu dal est-ce que kooku dañuy sopp mu di mooy koo xam ne dafa biddanti ci bërëb imaginer ñoo xam ne dañ doon voyage yu jóge Lyon di dem Paris ñu dem ba ci benn air fekk muy guddi ñu dem ñuy dawal guddi minuit lañ fa jële kii lañ fa jóge ay deux heures du matin lañ jóge Lyon di daw di daw di daw quatre heures de temps la wala quatre heures et demie ça dépend fi ngay jëm ci Paris muy daw gaay di daw di daw ba fajar gi waaj a jot ñu wàcc ta taxaw ci benn air far daldi di nelaw toog ci oto bi noonu far daldi di ba jant bi yee leen léegi kooku mooy est-ce que kooku dañ naan ko yow sopp nañ ci yow walla buur nga booy fay sa julli mooy booy julli julli gi la weesu mooy fajar gi weesu na danga koy fay du looy jooxe ndax waxtoom weesu na fay mooy li ñuy fay mooy waxtoom ndax weesu li ñuy jooxe mooy waxtoom weesoogul léegi mooy kooku est dañ naan ko yow comme li yonent bi alayhi salaatu salaam def mooy da ngay déplacé wu air bii ngeen nekk déplacé wu leen ba jóge ci air bi bu ngeen mënee am air bu jegewaat ci kanam wala foo xam ne bu dee ne fu yaatu la côté bi ngeen nekkee ngeen jóge foofu déplacé wu ci beneen côté boo xam ne fu sori foofu la ngeen door a mën a julli est lañ koy wax loolu benn exemple la wala beneen exemple mooy nit koo xam ne dafa tëdd biir néegam nii mu bañ a nekk benn neuf mètres carrés ndax bu dee benn neuf mètres carrés moom loolu moom question bi dootul kii kenn du na ko léegi déplacé wul mooy génnal sa biir néeg nga dem ca mbedd ma di julli déedéet mais bu dee ne waa ji ak kër comme këru senegal yi yenn yu yaatu yi mu tëdd ci néegam daal di biddanti ba julli weesu est-ce que kooku dañ naan sopp nañu buy julli buy fay léegi bon mu génn ci néeg bi daal di dem ci salon bi wala ci ëtt bi yu mel noonu pour lan parce que li yonent ma lay saab saab def ne inna hada manzilun hadarana fi shaytan kon léegi foog naa masala bi leer na ndax loolu mooy tasawurul masala loolu lañ naan tasawurul masala mooy masala boo xamagul lan lay te lan lan mooy laaj bi de quoi s'agit-il réellement mooy bu ñuy tontu it wala doo mën a tontu wala boo ko tontoo bu dee ki koy tontu xam na laaj bi te ki koy déggu xamul laaj bi foog naa loolu day jafe euh, comprendre kon loolu la mooy loolu mooy tasawurul masala mooy loolu lañ ci jublu mooy kon exemple yi koo xam ne dafa biddanti ci bërëb ba julli ji weesu est-ce que bu koy fay moom day ñëw rek jàpp taxawaat foofu noonu ci bërëb boobu ko bu néeg la ci biir néeg bi jullee foofu wala déet wala day déplacé wu dem feneen jaar di fay jullee loolu mooy laaj bi loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute dañ cee wuute ah ku mel ni imaam al ci al-Mufhim rahmatullah alayhi mu ne mooy sëriñu boroom tafsir bi imaam al-Qurtubi al-Maliki rahmatullah alayhi léegi mu ne lenn dhahaba ba'du ahli ba'du al-ulama ila al-akhdh bi dhahiri hadha al-hadith fa qaala inna man intabaha min nawmin an salaatin faati faatathu fi safarin zaala an mawdi'ihi wa in kaana waadiyan xaraja anhu wa'tada wa'tada bi qawlihi tahawwalu an makaanikum alladhi asaabatkum fihi al-ghafla ah, mu ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci ñenn ñi dañoo jàpp ci mooy li feeñ ci xadis bi nii mooy ci apparence su xadis bi ñu ne képp koo xamante ne dafa yeewu ci nelawam yoo xam ne dafa nekkoon ci voyage comme li ñu la wax ki jóge Paris di dem Lyon Lyon di dem Paris mu daal di nelaw ba julli ji weesu ko weesu kooku day day day day day toxu ci foofu noonu daldi dem feneen ngir man faa julli moo mu nekk ñi wax lii ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mu ne ko moom ñu ngi sukkandikoo ci li yonent mi alayhi salaatu salaam wax ne irtaxilu ak taxawalu bi mu wax déplacé woon ci seen fii nii mooy fii nga xam ne fi la leen yëgadi gi ak Euh, daldi dale ah mu ne ñeneen ñi ne ñeneen ñi daldi ne loolu daal fi mu mën a nekk mooy ci xur woowu xur woowu ci dëggam buñ ci ci ci boppam buñ ko xamee voilà moom bu dee ne lool la mooy day war ci moom mu daal di fay jóge waaw xur wi mu nga xam ne ci la ko lool daal dafay jóge léegi waa jumhur xam nga mooy euh, euh, mooy mbir mi ñoom dañ koo tënk ci lan ci safar tamit moo tax exemple bi ma joxe sànq dina dese jaar yoon mooy ki nga xam ne day nelaw ci këram mais bii mooy ndax mbir mi ci safar la xewoon voilà ci ci mooy ci tukki mu ne kon kon exemple lion Paris bi mooy gën a ci waxu ñii ñii ne loolu lay def ñeen par force sax loolu lay def waa jumhur nag rahmatullah alayhi ñoom ñu ne non lool kenn du sàmmonteeg moom képp koo xam ne dafa yeewu ci julli koo xam ne da koo raw ak fu man di nekk moo xam dafa tukkeeg moo xam biir kë néegam la nekk ak ndax tamit wax jële mooy mën nañ ko pousser ba foofu ah même bu dee ci safar gars yi mën nañ ne illa bi ndax boo xoolee illa bi man nga ne non mbir mi du illaay safar kese kene ci tukki lañ ne woon illa bi mooy dane ndax fii bërëb la boo xam ne bërëb la boo xam ne seytaane dañu fee dafay nekk kon loolu ci kaw loolu mooy moo tax ñu biddanti ci kaw loolu mooy ba ci biir néeg yi biir kër yi sax day mën a nekk wala biir kër yi këne nga ne ah bu dee ne lool la kon man damay toxu dem ci salon bi wala yu mel noonu mooy ku jàpp ci wax bu njëkk bi alors que waa jumhur mooy ku wax ku ku demee noonu mooy aviam da ngay gis ne moom da jël mooy xikma bi waa jumhur rahmatullah alayhim ñoom ñu ne déedéet loolu kenn du ko bàyyi xel kenn du sàmmantoo moom képp koo xaw ne dafa yeewu ci julli bu la raw ak foo ko fu mu la mën a rawe ak fu la fekk ci waxtu yoowu ak foo man di kooku du koy julli foofule ndax lan ñu ne ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moo wax ci xadiis boo xam ne imaam ahmad moo ko solo na ko noonu imaam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhi ci sanad boo xam ne bu wér la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne fa xaytuma adrakatka salaatu fa salli ne fa xaytuma mooy xadiis seydina jaabir ibn abdillah ibn amr ibn xaraam radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane fa xaytuma fépp xadiis bi nag gën naa gudduli mu ne fa xaytuma adrakatka salaatu yonent mi aleyhi salaatu salaam ne fépp foo xam ne fa la la jullee dabe fa salli na nga ko julli kon ñu ne mooy loolu la fu la julli dabe te nee na ki nelaw ki nelaw waxtu moom bi mu ko fàttale ko wala ki ko fàtte foo loolu mooy waxtoom wax loolu noonu mooy waxtoom mooy jamono ji mu ko fàttale ko mooy waxtoom kon kay nee na fa salli na nga fa julle voilà ñoom ñu ne looloo tax voilà ndax ñoom dañ ne yonent ñu teg ci ne affaire bi le fekk que boo nee xikma bi mooy ñooy yonent ma lay sar sam dane fii seytaane moo ñu fi ñu ne loolu yonent ma lay sar ma ko xam manoo toog yow di di di àtte woo rek di jéem a wax naan comme que damaa biddanti fii loolu day wane ne seytaanee fa ne loolu loolu yonent ma lay sar mi suñu boroom xamal yu nëbbu yi moom moom moo ko xam moo tax mu wax loolu moom moo xam loolu mais ñun mënuñoo ñëw taxaw naan bërëb bii dañ fee biddantee comme loolu la voilà ñun xamuñu xamuñ ndax seytaane la walla leneen a tax voilà ñu ne nag ñu ne leen mais léegi taxawalu bi ñu wax nag ne leen léegi irtaxilu léegi jóge leen nii ñu déplacé wu ñu ne loolu ña fa ne woon lay wax waxul umma bi yépp ah. voilà ndax wax na leen sabab bi tax te sabab boobu mooy xam bu mu xam moom alayhi salaatu wasalaam këne fii seytaane fi nekk moo tax ñoom la wax léegi nag xulul moom ndax xamul ndax fii seytaane fi nekkam déet nga biddanti ci yoonu Paris bi wala ci yoonu Kaolack bi ba nelaw ba julli weesu jóge dakaar loolu tekkiwul ne danga naan fii seytaane fi ne naa déplacé wu tuuti loolu xamoo ko léegi ah sauf que mooy loolu la waa jumhur wax mais euh, bon amaana nag li gën a dëgër mooy wax bu njëkk bi voilà que képp koo xamante ne ni ak foo man di nekk voilà mooy que sa kër la wala dangaa nekk ci tukki ak lu man di doon amaana li mooy duñ ne nag farata la mooy duñ ne ku julli ku julli foofu su julli baaxul non non mooy dañ naan daal. mbir yi daal mooy sopp nañu ku mu dal comme nga biddanti sa néeg nga taxu nga booy julli nga jàpp kii dem ci salon bi bu dee neuf mètres carrés la mooy yow amoo feneen foofu ngay julli voilà mooy bu dee ne aw ma feneen moom taxul ñuy wax mais bu dee am naa feneen jullil feneen ngir roye ko alayhi salaatu salaam ndax bi mu nee taxawalu daa de façon mooy xam nga fii nii manoon nañ ne moo coono bi la ndax dañoo doxa doxa doxa doxa doxa doxa doxa doxa doxa dox ba sonn ba ba épuisé wu ci fin wu kii bi ñu daal di kii kon loolu coono bi la mais yonent ma lay sa sam xamal nañu ne loolu xamal leen ne loolu saytaane moo fi nekk fii kon ñu nit suñu coono kese mënuñu ne comme que suñu damaa liggéeyoon ba tas damaa kii ba sonn nekk ci activité ba sonn nelaw looloo tax ma biddanti mooy ne ah ñun daal am nañ ci yonent ma lay sa salaam mal di yooyu yëpp xewee mu ne lii daal ah bërëb la boo xam ne xadar naa fii shaytaan mooy ne même effet yi man na jur même cause yi te shaytaane ci yooyu da ciy profité lool lépp loo xam ne luy sàggan luy tax jullit li ko war daal di koy faat iblis da ciy bég te da nekk di ci jouer bu baax moo tax moom muy lëkkaloo ak bakkan muy lëkkaloo bakkan ak bànneex ak yooyu yooyu iblis day soxla yu mel noonu di lëkkalook ñoom nga xamante ay ay collaborateurs yu mag lañu ngir man di faagaagal jaam bi di ko tàyyelloo di